الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñu fukki juróom-ñetteelu bind bi ci téere Laxdari tey ñu ngi tàmbalee tey fi borom téere bi di waxe wa man nasiya fardan min a'daa'ihi فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة ومن نسي فردا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة tey borom téere bi ginnaaw ba mu jàngalee faratay jàpp mu jàngal ñu sunnay jàpp léegi nag képp kuy def nit aadama bu nekk nit la rek juum moom mënta ñàkk fàtte mënta ñàkk loolu moo tax nag mu ñuy jàngal farata yi ñu jàngoon ak sunna yi ñu jàngoon ko fàtte nan lay def mu su fekkee danga bàyyi farata ñu firi ko mu ne wa man nasiya ku fàtte fardan farata min a'daa'ihi ci ay cëru njàppam mooy juróom-ñaari farata yi ñu jàngoon fa in tadakkarahu su ko fàttalikoo bil qurbi si lu jege fa'alahu daf koy def wa ma ba'du am ci ginnaawam soo fàttee cëri njàpp yi ñu jàngoon ñaar ci fàtte benn soo waa soo dañuy xool soo ko fàttalikoo dañuy xool ba xam yàgg na wala yàggul su fekkee bi nga fàttalikoo yàggul xam na nga jàpp ba pare rek daan ee eh, nakati man fàtte naa raxas sama kanam wala ee eh, fàtte naa raxas sama loxo bi nga jàpp ba pare rek ci nga ko fàttaliku soo baan borom téere bi nee na dem daal di raxas sa kalam bi nga fàtte woon waaye sa loxo bi nga fay moom ngay raxas boo pare nga continuer njàpp ak li si topp ndax ndax njàpp dañoo bëgg muy muy toftaloo moom moo tax dangay ngay ñëw da demaat daal di raxas sa kanam wala sa kanam nga di continuer raxas sa loxo ba njàpp bi àgg. mun wéyum toola su fekkee nag dafa yàgg xamante ni yow jàpp nga pare ba toog yàgg da def fàtte naka yow ba ngay jàpp. raxasoo sa kanam wala danga fàtte masa sa bopp ba jàpp ne yàgg soo ko fàttaliku hmm? soit fa'alahu koy def wahdahu moom dong soit da ngay ñëw daay def sa loxo daal def sa bopp bi kese da ci yam mu daal di jeex bu yàggee su fekkee ne dangaa julli dangaa jàppoon ba julli ba pare ba toog parce ko fàttaliku soo da ñëw daal def sa sa bopp bi kese boo defee boo ko defee ba pare nga di baamtuwaat julli bi ma julli woon dégg nga ko nas ndax na sooba dangaa julli si njàpp boo xam te matu matul ko ku julli si njàpp boo xam te ne matul moom ku julli te jàpp ñoom ñoom soo dafa mel julli dangaa julli te jàpp woo rek moo tax kon sooba kon dangay baamtuwaat la nga julli woon dégg nga ñun wayin taraka sunnatan su fekkee sunna la bàyyi xamante benn si sunna yi ñu jàngoon moom nga bàyyi moo xam galaxniku wala ko ah wala masaanob ah yooyu moom nga bàyyi benn soit faalaha da koy def wala yamdu saat du am julli moom heure boo ko fàttali da ngay dem daa koy def rek mu mu jeex ndax pour julli bi ñëwaat la waaye julli bi nga julli woon doo ko baamtuwaat lu mu yàgg yàgg doo baamtuwaat baax ni ku bàyyi farata day xool ku bàyyi farata ci njàpp day xool su fekkee yàgg na day raxas farata boobu ak di topp ci ginnaawam de su fekkee dafa jege day raxas farata ci ginnaawam su fekkee yàgg na day raxas farata bi kase daal di baamtu lam julli woon su fekkoon julli na su fekkee sun sunna nga bàyyi moom sunna bi danga koy def rek waaye doo baamtuwaat julli gi ma daamul wa man nasiya ku fàtte fardan farata min aadaihi si ay cëru njàppam fa in tazakkarahu su ko fàttalikoo bil qurbi si lu jige faalahu da def wa ma baadahu ak nekk ci ginnaawam wa in toola bu yàggee faalahu na def waxdahu moom dong wa aada mu baamtu ma solla lam julli woon xablahu la ko jiitu wa in taraka su sunnatan sunna faalaha na ko def wala yuidu solaata te du baamtu julli gi wa man nasiya ku fàtte fardan farata min aadaihi say cëru njàppam fa in tadakkarahu su ko fàttalikoo bil qurbi si lu jige faalahu na ko def wa ma baadahu al nekk ci ginnaawam wa in taala bi yàggee faalahu na ko def waxdahu moom dong waada mu baamtu ma salla lam julli woon qablahu jiitu ko wa in taraka su bàyyee sunnatan sunna faalaha na ko def wala yuidu salaata te du baamtu julli ji ba léegi borom téere baa ngi continue du wax wa man nasiya lumaatan xasalaha waxdaha bi niyatin wa in salla qabla dalika acaada wa man tadakkara almadmadata walistinsaqa bacda an sharaca fi lwajhi falaa yarjicu ilayhima xataa yutimma wudu'ahu min wa man nasiya ku fàtte lumaatan déeméer xasalaha na ko raxas wax waxdaha moom dong bi niyatin ci yéene loolu doo ku fàtte déenéer lan mooy déenéer déenéer moom mooy ngay raxas sa karam wala ngay raxas sa loxo sooy jàpp nga am wala ngay raxas sa tànk nga am côté boo bàyyi côté boo xamante ni raxasoo ko so yenn wala fi dañ koy wax weex-weex wala déenéer yëpp koy wax léegi nag ko côté boobu nga bàyyi te raxasoo ko loolu mu weex-weex ñenn di ko tuddee day néew mu ne loolu noonu ku ko fàtte xasalaha day raxas loolu wax daxaa moom dong bi nii ci su waa da ngay rek daal raxas mu daal di xool soo baa léegi xool wa bu jullee qabla daak njëkk loolu ah day baam su fekkee yow tey boobu noonu avant nga fàttaliku da ngaa woon su waa da ngay baamtuwaat day mel da ngay mel ni koo xamante ne dafa jàpp te njàppam matul te ku jàpp mat moo ko jàppul moo ko jàppul ñooyam waa kon julli googu noonu da nga koy baamtuwaat dégg nga mu ni wa man tazakkara ku fàttaliku almadmadata galaxndiku wal istinsaaqa ak saraxndiku baada an sharaa ginnaawam sooboo fil wajhi ci xar karam falaa yarji'u du dellu ilayhima jëm si ñoom ñaar xataa yutimma ba mat wudu aku njàppam mu ku fàtte galaxndiku wala saraxndiku mooy ko xam ne bi pour nga def ko xaayira bu gàtt koo xamante ni dangaa fàtte sunna ba commencé farata doo delluwaat ci sunna ba loolu ne farata bi dafa àgg nga soog a dellu ci sunna ba mu ni koo dangaa fàttaliku galaxndiku wala saraxndiku xam ne ñoom ñaar sunna lañu dañ leen a fàtte nga commencé raxas sa kalam rek nga ni eh nekkati man galaxndiku ma wala saraxndiku ma soo dañ continuer sa njàpp nga continuer sa njàpp ba njàpp bi àgg ba mat sëkk ba nga raxas sa tànk ba pare ba am na njàpp bi mën soog nga soog daal di jëlaat ndox daal di gëlaxandiku daal di mu daal di jeex dégg nga mu dama ñu waman tazakkara ku fàttaliku almadamadata galaxandiku wala istinshaaq ak saraxandiku baada an sharaa ginnaaw ba mu sooboo fil wajhi gi ci xar kanam falaa yarji'u du dellu ilayhimaa jëm si ñoom ñaar mooy galaxandiku beeg saraxandiku bi xataa yutimma ba mat wudu'ahu njàppam wa man nasiya ku fàtte lu ma atan béenéer xasalaha na ko raxas waxdaha moom dong bi niyatin ci yéene wa in solla bu jullee qabla dhalika lu njëkk loolu aada baamtu na julli ji wa man tazakkara ku fàttaliku almadmarata gallaxndiku wal istinshaaq ak saraxndiku baada an sharaca ginnaawam sooboo fil wajhi ci xarkaab falaa yarjicu du dellu ilayhima jëm si ñoom ñaar xataa yutimma ba mat wudu ahu njàppam kon ñu yem foofu incha allahu rabbi ba beneen yoon incha allahu rabbi